baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim allahu yabda'u alxalqa summa yuciiduhu summa ilayhi turjacuun suñu boroom wa tacaala di wax ci laaya bi nga xamante ne mooy fukk beeg benn mu ne allahu boroom bi wa tacaala yabda'u alxalqa mooy ki nga xam ne moo moo tàmbali ci njëlbéen mooñ moo tàmbali alxalq mbind mi summa ginnaaw gi yu'iduhu moo koy delloo mooy moo bindoon mbir yi mooy moo leen sos ci loo xamante ni nii jëlewu ko fenn moo indi nit ñi waaye summa yu'iduhu jamono ja nga xam ne ci la leen bëgg a dekkilaat indiwaat leen ci la leen di indiwaat ak lépp loo xam ne rek da gis mu dee comme suuf si ni muy deewe suñu boroom daldi koy indiwaat kon nag mu ne mooy yabdawul xalq ak yépp mu ne summa ginnaaw gi ilayhi ci moom na ngeen di delloo mu ne wa yawma taqumu saa bés bi nga xamante ne nii nag ci ngeen mooy ci la saa di taxaw muy bés pénc mu ne yublisu bu koroogee ci lay wedem nga xam ne dootul am benn lay bu mu wax day noppi ndax lan ñàkk ay lay yu mu joxe kan mooy noppi noonu le ndax ñàkk ay lay al mujrimuuna way jomb ñaa jaamu ñaa mooy ne fii benn bërëb la xam nga bu keroogee mooy yawmal qiyaam dafa bari ay bërëb yu wuute gisoon nañu ci saar yi ñu génnoon foo xam ne ñoom ci seen bopp dañu naan borom bi ñun ñun ñun lu baax lañ doon def di weddi naan yonent yi ñëwuñu woon am foo xam ne borom bi day tëjloo seen li nga xamante ne seen seen seen seen seen gémmiñ yi waxloo seen cër yi ci yu mel noonu la nag ne bu keroogee yublisul mujrimuuna mbir mi borom bi da leen di wan luy wane ne ñoom ñii li ñu wax demewul noonu gaay nag dañuy farwe dem daldi noppi de dootuñu am lu ñu wax walam yakunta du leen du leen ñeel lahum ñe walam yakunta du nekk lahum ñeel leen min shurakaa'ihim ña nga xam ne ñoom lañ doon bokkaaleek borom bi tabaaraka wa taala di seen xërëm yoo yële moo xam xërëm yu ñu samp la walla ay nit yoo xam ne ñoom lañ doon jaamu duñu am ci ñoom shufaa u ñoo xam ne ñoo leen di ràmm bu keroogee de wakaanu te ñoom ci seen bopp bi shurakaa'ihim ci bokkaale gañ leen den bokkaale ca àddina kat ñëw ba yawmal qiyaam kaafiriina di ko weddi naan borom bi ñun sax ñiy gëmuñ leen woon ah ñun ndekete ñun ñii daal nekkuloon ñoom lañ doon topp de waaye ñoom tamit lañ doon topp ci boppam gisoon nañ ne ñoom itam dañuy xulóog ñoom mere leen même bu dee xërëm lañ dañ leen di rëbb di leen wallu ngi leen di leen di leen woo al wayloog sabuur ci seen kaw lu tax ngeen ñuy jaamu jaamu ngeen ñu woon mu ne yow mu ne wa yawma taqumu saa mu ne te ba nga xamante ne nii la saati taxaw ba léegi yawma idin bu koroogee yatafarraquuna ci la borom bi di tàqalee diggante way ngëm yàlla yi ak ñi gëmul borom bi tabaaraka wa taala tàqale boo xam ne mooy bu mujj bi xam nga fii ci àddina moom ñoom ni dëgg ngay gis nit ñey nekk noonu waaye borom bi léeg-léeg doo xam ku ne ci dëgg ndax nit ñi ci seen bopp mooy xoolatuñ dëgg li ñuy xool mooy am am man-man ak sañ-sañ ak kàttan loolu la xool jàpp ne ku ëppale yaa ne ci dëgg suñu borom ne mukk wa yawma taqumu saa bés bi saa di taxawee de yawma idin bi koroogee yatafarraquuna ci laa leen di tàqalee da la ñuy tàqale koo ñoom ñoo ñele fa amma alladina amanu léegi mu ñuy wax nag ñoom seen tàqale googoo gële nan lay demee mu ne fa amma alladina amanu ndaal ñi nga xam ne ñoo gëm seen borom te ragal ko te dëggal wa amilu saalihaati te doon jëf-jëf yu baax yi fii ji àddina fahum ñoom fii rawdatin dañuy nekk ci jardin ba ci àjjana yuxbaruuna ñu leen di xéewal di leen di leen teral ñu nekk fa di bànneexu ñu leen di defal lu leen bégloo wa amma alladina kafaru loo kan daal ñi nga xamante ni ñoo weddi woon seen boroom ci kaw suuf wa kaddabu bi ayatina ñu daal di weddi sama laaye ma wàcce woon ak màndargaay wane sama sañ-sañ ak man-man ñu weddi woon ko waliqaa il axirati waaye weddi won li nga xamante ne mooy seen daje bu mujj bii di bésu da pénc fii fa ulaayika gaa yoo yële fil adaabi ci mbugal bi muhdaruna fa lañ leen di teewal mu ne fa subhaanallah boroom bi nag ne kon fa subhaanallah gàcc ngaalaamaa boroom bi tabaaraka wa taala xiina tumsuuna jamono ji nga xam ne ci ngeen di ci ngeen di xëy ci ngeen di gont ci ngeen di gont wax yi na na ak jamono ji nga xam ne ci ngeen di xëy wala huuta moom la ñeel alhamdu cant booleem cant yi fi samaawaati ci asamaan yi wal ardi ak suuf yi wa ashiyan ak ngoon yi wax yi na tudhiruuna ak bu ngeen nekkee mooy wàllu côté côté tisbaar yoo yële bu ngeen di bu ngeen di bu ngeen di nekk ci jamono yoo yële mu ne kon nag lii nii laaye bii la mawlaana ibnu abbaas kon ni nga xamante ni nii noonu na ko seydina abdurrazzaq as-San'aani rahmatullahi alayhi borom musannaf daldi soloowee mu ne seydinaa wa mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma dane juróomi julli yi ñu ngi alquraan muy julli yi ñu julli suñu boroom wax na ko lu leer ci alquraan ñu ne ko fan la mu ne fa subhaanallahi hiina tumsuun mu ne fa subhaanallah mooy ba leen seen boroom mooy dee leen julli mooy sàbbaal bi gën a mat di ko def ci seen làmmiñ yi waaye di ko def ak seen xol yi mu synchronisé ak seen ruux yi waaye fa subhaanallah yi dee leen bàkk seen borom di ko sori li nga xam ne moom la ñu xamul dara di ko jéem a taqal dee leen ko jullil xiina tumsuuna mu ne bu ngeen bu ngeen gontoo mu ne loolu mooy lan mu ne loolu julli bu njëkk ñaari julli yu njëkk yaa ngoog julli ngoon yaa ngoog guddi muy lan mu ne bu guddi yaa ngoog muy muy muy muy timis ak gée mooy xiina tumsuun mu ñëwee ko beneen bi mu ne wax yi na tusbixuun bu ngeen xëyee lool mooy salaatul fajri mooy julli ji nga xam ne mooy julli fajar wa ashiyan mooy ngoon xam nga suuna am al mooy mooy bu guddi gi di jugu loolu noonu ci mu ne loolu nag mooy salaatu maghrib ak salaatul isha yi muy gée timis ak gée wa xiina tusbixuuna mooy mooy julli suba wa ashiyan ngoon gi mooy suura mooy mooy julli tàkkusaan yi nga xam ne mooy zuhur mooy julli yi nga xam ne mooy tisbaar kon loolu la mu ne suñu borom di continuer mu ne walahul hamdu te moom la ñeel boroom kon mu ne yuxriju mooy génne ci laay bi nga xam ne mooy mooy fukk bi ak juróom-ñeent mu ne yuxriju moom boroom boobu ngeen war di jullil kon ci suba yéeg ngoon yéeg li nga xam ne bu ngeen bu ngeen nekkee ci bu ngeen di si heure sieste yuxriju mooy ki nga xam ne mooy génne alxayya li dee min almayiti ci li nga xam ne mooy li dund wa yuxriju te mooy génne almayita li dee min alxayyi ci liy dund wa yuxyi larda te mooy dundal suuf ba'da mawtiha ginnaaw ba mu deewee wa kadhalika nako noonu kese nag nako noonee ni mu dundal jëlee suuf si gannaaw bam deewee tuxrajuuna noon ngeen di génn ci seen bàmmeel yëllëg mu ne wa min aayaati yi bokk na ci màndargaam yi wane ne sañ-sañam ak kàttanam ak man-manam te moom dong lañ waru jaamu tabaaraka wa taala an xalaqakum mu daal di leen bind bind gim leen bind min turaabin ci suuf mooy sunu maam aadama alayhi salaatu wassalaam summa ginnaaw gi idaa antum ginnaaw gi ngeen nekk basharun ngeen nekk ay mbindeef ñu bari ñoo xam ne tantashiruna ngeen xam ne dangeen di tasaaroo mooy ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen a composé basharun mooy ci yaram ak ginnaaw loo xam ne ci suuf la la bindee nga mujj nekk bashar koo xamante ne nii yow sa yaram wi dafa composé mooy li nga xam ne moo ko sos mooy yow ci suuf mooy sa cosaan waaye ku la laal sa yaram gis la deret la ak li nga xam ne mooy aw suux de suñu boroom a def loolale ngeen nekk ci kaw suuf na di tasaaroo ci kaw suuf ku nekk am foo dëkk ci kaw suuf de wa min aayaat yi bokk na ci màndargaam yi wane sañ-sañamam man man manam ak kàttanam ak li tax moom donc lañu war a jaamu an xalaqalakum moo leen mooy bindal gim leen bind min anfusikum ci seen bopp yéen góor ñi azwaajan la jële ñi nga xam ne mooy seen soxna yi mooy comme ci sayda li sa yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne sayyidatul xawwa moom ci ndi faaru seydina Adam alayhi salaatu wassalaam la jóge loolu la borom bi di wax noonu le li taskunu ilayha ngir ngeen nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di dale ci seen soxna yoo yële wa ja'ala mu daal di def baynakum seen diggante mawaddatan cofeel wa rahmatan ak yërmande inna fii daalika nekk na ci loolee la aayaatin ay màndarga yu leer yi wane sañ-sañ kàttanam ak man manu borom bi waaye ngir ñan li qawmin ñale ay nit ñoo xamante ni nii yatafakkaruna nañoom dinañu xalaat di utiliser seen xel yi mooy lii mooy àndu góor ak jigéen ab sëy lii ko téye mooy boroom bi moo def seen diggante mawadda mooy ak cofeel ak yërmande loolu moom sëy bu mu amul xam leen ne sëy boobu du yàgg de mooy intérêt yi kii daa am lii ay intérêt kese bu intérêt yay dem daa ji di dem yoonam de ndax mawadda cofeel gi mooy tax ngeen mën a nekk rahma gi mooy tax ku nekk mën a yërma yërëm sa bopp wa min aayaatihi ñu boroom ne bokk na ci màndaar màndargaam yu mag yi nga xam ne ba léegi di wane sañ-sañam kàttanam ak man manam moom borom bi azza wa jalla xalqu samaawaati bind bi nga xam ne moom lu bind asamaan yi wal ardi ak suuf waxtilaafu alsinatikum ak wute gi nga xam ne moom la wute seen seen langue yi seen kàllaama yi ngeen di wax muy seen langue yi wa alwaanikum waaye seen der yi ni mu wutee nga xam ne nga ngay gis nit ku ñuul nit ku weex nit ku mboq mooy façon bu ne même ñi ñuul sax seenug ñuul niroowul ñi weex ci boppam seenug weex niroowul ñi xonq